wala suuratu sajdati almu'min wala suuratu almasaabix bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim fa in acraduu faqul andartukum saaciqatan mithla saaciqati caadin wa thamuud id jaa'athum ar-rusulu min bayni aydihim wa min xalfihim an laa ta'budu illa allah bani laaya boobale di jeex suñu borom kon ginnaaw bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala la tudd defaruk asamaan si ak li nga xamante ni loolu la fi def ci xéewal ak defar gi mu defar asamaan gi nga xamante ne mooy juróom-ñaar defal ko li nga xamante ni taaral ko te li nga xamante ne mooy biddéew yi muy galak muy li nga xamante ne nii mooy biddéew yi ak yoo yële mu ne mu def ko tamit loo xam ne day saytu asamaan ci ci nga xamante ne mooy jinne yi dem ci niir yi ngir sàcc li fa déggu mu ne nag fay naaradu bu ngeen du mooyoo nag kii def yi lépp ngeen war koo jaamu ngeen dummóoyu nag jaamu ngeen ko foog ngeen bokkaale ko faqul wax leen new yonent bi alayhi salaatu wassalaam andartukum maa ngi leen di xuppee sa'iqatan ab mbugal mu moo xamante ne nii misla bu mel ni sa'iqati aadin mbugal ma nga xamante ne nii moo alakoon la alakoon waa aad muy waa kër yonent yàlla huud waa al ahqaaf wa thamuud ak waa kër yonent yàlla saalih ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam fii waxoon nañ la bi muy jàng moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jàngal abal walid utbat ibn rabi'a dim aksi fi am na ci benn riwaaya dafa jël loxoom ko ci loxoom ci gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko maa ngi lay dagaan nga noppi ndax da doon bañ ne xam na ne gis nga lii mu ne moom laa leen di xuppee bu ngeen ma gëmul du mooy sama alquran ji l'islam gi maa ngi leen di xuppe lu mel ni mbugal mi nga xam ne moo alagoon waa aad ak waa samud te waa aad ak waa samud comme que ñoom buñ doon tukki dañ fa doon jaar di jaar diyaaru samud foo le nga xam ne jamono jii ñu nekk mu ngi bokk ci Arabie saoudite foofu le mooy ñoom xamoon nañ ko waa aad tamit sorwul woon yaman noon xamoon nañu ko moo tax suñu boroom nag ne leen gis nga du xam ngeen la leen daloon moom laa leen di xuppee léegi nag su abal wali teg loxoom ci loxo gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko maa ngi unaashiduka allah war rahim maa ngi lay dagaan boroom bi boroom bi tabaaraka wa taala ak mbokkoo gi dox suñu diggante mooy nag loolu la doon ragal mu ne iz jaa'atuhumur waa aad ñi nga xam ne noonu la leen alakoon mis la kon li ma leen di xuppe mooy comme li da alakoon waa aad ak waa samuud kañ la leen alak borom bi mu ne is jaathum keroog ba nga xamante ne nii la leen dikkal ar rusulu yonent yi alayhim asalatu wassalaam muy seydina huud ak seydina saalih waaye comme ko gis nga suñu boroom def ko pluriel waxul ar rasul ar rasulaani mooy ar rusul ndax yo benn yonent bu agsee ci yow mu ngi mel ni yonent yi yépp ñoo ñëw ci yow alayhim asalatu wassalaam bañ leen dikkalee min bayni aydihim ci loo xam ne ci seen kanam la lu leen jiitu nekk seen kanam wa min xalfihim ak seen gannaaw ne leen lan lañ leen doon jàngal allah ta'budu doon leen wax ngal la waay bu leen jaamu illa allah ku dul borom bi tabaraka wa taala qaalu ñoom ñu tontu ne law sha rabbuna ñu tontu seen tontu ga ne law sha abu sooboon rabbuna suñu borom la anzala malaika waaye topp leen na la yéen ngeen naan yàllaa leen yónni borom bi bu bëggoon a yónni dara ngir ñëw kenn ngir mu ñëw gin gindi ñu ay malaaka la yónni fa inna kon nag ñun daal loolu bi maa ursiltum bihi ci li ngeen neen yaa yéey dañ leen koo yónni bihi ci loolu de kaafiruuna ñun dañ koo weddi gëmuñu ne yéen dañ leen a yónni fa amma aadun suñu borom nag ñëw nag di leeral par ndànk-ndànk di teqantal comme que dane kisa kitaabun fussilat alquran dafa teqantal laaya yi mooy nag mu ñëw nag fii di laa di di teqantal léegi waa aat ñi sa'iqatu aadin ñooñu le mooy nam leen alake nan la leen alake ak nan lañ def mu ne fa amma aadun ndaal ñi nga xamante ne ñooy waa aad di waa kër yonent Yàlla Huud alayhi salaam fastakbaru fil ard ñoom dañoo rëy rëy lu ci mooy seen dëkk ba ñu ne woon bi xayril xaq ci loo xam ne te wuñ ko ci dëgg wax nañ ne lii moom de toute façon mooy manoo rëy ba pare ko teg ci dëgg loolu loolu la mooy feddali kese la wa qaalu ñu naan man kan moo ñu ëpp doole ñun ñi nga xam ne ñoo nekk première puissance ñu ëpp doole ci àddina bi ñun waa aad ñun da kan moo ñu way dañoo ragal li ngay wax naan yàlla na yàlla jooñ ngay wax ñëw nga xam wa qaalu ñu naan man ashaddu minna quwwa anakan moo ñëpp doole kan moo ñëpp kàttan suñu borom ne ah awalam yaraw ndax ñoom xamuñu wana ñoom gisuñu annallaaha kene borom bi nga xamante ni nii xalaqahum moo leen bind kay huwa xanaa moom kay dëgg-dëgg moom ashaddu minhum quwwa moo leen ëpp kàttan boog wakaanu ñoom nag waa aad malgré loolu yooyu yëpp nekkoon nañu bi naa ci suñu laaya yeen leen doon jàngal ak yañ leen wan yajhaduuna dañ ko doon jalgati di ko weddi fa arsalnaa suñu borom nag ne kaay nag mal fële ni ma leen alekal na mooy lan mu ne fa arsalna alayhim ma daal di yoor ci ñoom yónni ci ñoom riixan ngelaw goo xam ne sarsaran gu seddu guyi la amaale benn bruit boo xam ne bu forte naqaree dégg nekk lu seddu guyi fii ayyaamin nahisaatin ci bés yoo xam ne yu gent lañ mooy yi newul ca bés yooyele li nudiqahum lu tax borom bi nga yónni leen ngelaw lu sedd loolu te am duri boobalee mu ne li nudiqahum ngir ñu daal leen mosal adaabal xis fil xayaati dunya fii nii ci àddina gu jege jiita doyadi wala adabul axirati waaye mbugal ma ma leen di dencalal laaxira axza moo gën a mën a gàccalaatee wahum tabu keroogee comme fii rek ba ma loon doon mbugal laa yunsaruna kenn du leen dimbali ba fegal leen mbugal moo ma le dee kon waa da ngoog mu ne kaay nag ma wax la waa samut ma fekk ma ma taqantal leen ma wax leen fàcc mooy mooy ma daal di leen euh, faram fàcceel mbir yi wa amma samudu kanta waa yonente Yàlla Saalih ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne ñoom fa hadaynaahum ñoom de dama leen a gindi jaare ko ci Seydina Saalih moom male alayhi salaam fastahabbul ama ala al huda ñu préféré daal di daal moom ñoom daal li ñu gënale seen bopp jàpp ne daal lii lañ tànnal seen bopp mooy al ama ak ngumba ala al huda ci njub gi ma leen indi woon mooy ñu daal di nangu ñoom daal préféré gënale ak réer gi ñu newoon ci gi nga xam ne moom laa leen indil muy njub gii ma leen doon woowe joxoon ko sama yonent boobale saalihu alayhi salaam ba ko defee borom bi lu xew mu ne fa axadathum sa'iqatul adabil hun mooy bañ coree gëléem nga loolu du gisoon nañ ko ci fa damdam alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaaha wala yaxaafu uqbaaha du gisoon nañ loolu le mu ne kon bañ ko defee nag fa axadathum sa'iqa fa axadathum mu jàpp leen sa'iqatul adabi muy alkandey mbugal ma mbugal mi nga xam ne moo leen alak mbugal mu tarma alhuuni ba nga xamante ne nii moo leen di doya dal mooy mbugal mu doya di ma moo leen dal de bimaa kaanu yaksibuuna ci la nga ne nag li tax mu dal leen mooy la nga xam ne moom lañ fàggoon mu ne moom doon fàggu ci ak kéefër ak tooñ wa najjayna alladina amanu wa kaanu yattaquun mu ñu boroom nag ne ba ma leen di mbugal wa najjayna ma daal di woon nag sube daal di muccal alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëmoon àndoon ak sayyidina Salih alayhi salaatu wassalaam wa kaanu te ñoom nekkoon nañ laata mbugal mi di ñëw yattaquuna doon ragal seen boroom tabaaraka wa taala ak sama mbugal mii lañ doon moytu mu ne wa yawma yuhsharu a'daa'u llahi ila nnaari fa hum yuuza'uun lii mooy fii léegi nag mu des mu ne wa yawma yuhsharu waaye tamit bokk na ci mbugal mu mag mi leen di xaar mooy wa yawma bés ba nga xam ne yuhsharu lañuy pang dajale a'daa'u llahi noonu boroom bi tabaaraka wa taala di yéefér yi masa jaar ci kaw suuf yépp nan lañ leen di def ilan naar yi pang leen jëme leen ilan naar yi ca safara fahum yuzaun mooy ñu def ab défilé la ñuy def dañ leen di jàpp daal di leen rangale dañ ne ngodd ñu nekk gis nga prisonnier yooyu bu ñu leen jàppee rangale leen teg leen nag ne leen jaar leen ci yoon wii nga xam dañ leen di yeew ñu takkaloo noonu di doxandoo noonu la ñuy mel ñu leen di jëm di leen conduire di leen jañ ilan naar yi ca safara wa hum yuzauna hatta idha ma jaawuha ba li nga xam ne la ñuy buntu safara nag ba ñu fa ñëwee nag shahida alayhim mu daal di woo mu daal di seede seen kaw sa seede waral leen sam'uhum mooy seede contre ñoom sam'uhum seen nopp yañ doon dégge ci kaw suuf wa absaaruhum ak seen bët ñu doon gisee wa juluduhum ak seen der yépp seen yaram bi yépp di seede contre ñoom di seede waral leen waa am ci leen boroom xam-xam yi ne wa juluduhum bi mooy seen alquran di wax noonu wax wax ju rafet ne mooy yooyu yépp ñooy seede bi ma kaanu yaamaloon ci li nga xam ne ñoom lañ woon ci kaw suuf doon ko jëf ci mbonte léegi nag boo demee noonu ñu ñëw nag mbir mi la leen di jaaxal ndax xam nga nit daa man a moo daa man a weddi waxoon nañ la loolu leeraloon nañ la ko alquran leeral na fu bari foo xam ne ñoom dañuy wax di weddi ne defuñ woon dara ñoom yàlla wallaahi ñun gëmoon nañu mooy bokkaale leen suñu boroom nag day kaste seen lan ñi boobu benn jamono la fii comme fii ñu ñëw seen cër yi di wax bu seen cër yi nag di wax naan borom bi kii de man lépp loo doon tere ci lu ñuy laal sama loxo bii la ko doon laale man la ko doon laale nopp bi naan yi nga doon tere ñu koy déglu yépp ci man nii la ko doon déggee bët yi naan li nga doon tere ñu xool ko yépp man la doon xoole de bu pëy bi ak wala yaram bi yépp ne man mii la nga doon tere mooy ya nga doon tere ñu sëy ci wàllu sëy ak yooyu yëpp ci man nii la ko doon defee léegi nag ñu ne waqaalu ñu jee ñu yéeme nag ñu yéemu nag ne waqaalu ñoom yéeféri ñu ne li juluudihim wax seen ser surtout seen seen pëy yooyu wala seen yaram yu yépp rek li ma shahidtum naa moo yéen lan moo tax ngeen di seede waral ñu lu tax ngeen di seede tey contre ñun ah yéen kon yéen da ngeen ñëw nar a trahir nii xaalu seen yaram yi ne leen antaqana allahu borom bi nga xamante ne nii moom antaqana moo ñu wax loo am antaqa kulla shay'in moo wax loolu lépp wa huwa ta moom xalaqakum mooy ki leen bindoon awwala marratin ca njaalbeen bu njëkk ba ca njaalbeen moo leen bindoon ca njaalbeen wa ilayhi ta ci moom na ngeen di delloo wa ma kuntum te yéen masu ngeen a nekk yéen ñii mooy seen cër yi ñooy wax ak ñoom yéeféer yi tam ku ngeen woon tastatiruna doon nëbbatu doon tamit amoon di ragal tamit di njortu wala mi di ko an yashhada ne bés dina jot mu seede aleykum waral leen sam'ukum seen dégg-dégg yi seen nopp yi wala absaarukum waaye du caagante ne seen bët yi wala juluudukum waaye du caagante ne seen der yi wala seen pëy yi walakin waaye li am ba des mooy zanantum yéen da àddina da a nekkoon ñoo xam ne da ngeen a njortoon da ngeen doon njortu anna allah ne borom bi tabaaraka wa ta'aala laa ya'lamu xamul kasiiran lu bari ngeen doon jëf wa zalikum loolu nag mooy zannukum mooy seen njort gu bon nga nga xam ne alladi ba nga xam ne zanantum moom ngeen amoon bi rabbikum ci seen borom jàpp ne xamul liggéey gi riir ardaakum loolu nag moo leen sànq tey fa asbahtum mooy mujj tey minal xaasiriina ci ñi nga xam ne ñooy ñi perte tey dugg ñi nga xamante ne mooy safara de fay yasbiru bu ñu muñee nag tey fii ngir safara mooy fii fa la dugg fan naaru lahum mooy